dara ci la yoreel fal yuwaafiina bil gaaba maa ngi lay ñaan jox naa la rendez-vous nag ñu fekk al gaaba ca suufam soosu nga xam ne moom lañ ko xame ñëw leen ngeen daje fa man képp koo xam ne c'est créancier waaw képp koo xam ne yoreeloon na la fekk ma foo fële waaw <laughs> fa ataahu abdullah ibn jaafar saydna abdullah ibn jaafar ibn abi talib doomu saydna jaafar magu saydna ali ibn abi talib Abdallah ibn Jaafar as-saxaabi ah, moom it saxaaba la woon doomi saxaaba radiyallahu taala anhuma daanaka borom bi yëpp moom la woon waaw Seydina Zubayr da Abdallah ibn Jaafar mi li mu koy reeroon daa bari <laughs> Seydina Abdallah ibn Jaafar daa li ñëw waaw mu ne wa kaana lahu ala Zubayri waaw te moom ah, nekkoon na amoon na bor loosu Seyna Zubayr bu mu yoreloon Seyna Abdallah ibn Zubayr euh, euh, ibn lan la amoon ci kawam arba'u mi'ati alf quatre la ko yoreloon lo quatre cent la yoreloon Abdallah ibn Jaafar arba'u mi'a mooy quatre cent ak alf li Abdillah bi nga xam ne moom Abdallah ibn Jaafar ci la ñëw mu ne ko in shi'tum taraktuha lakum allah barke ya ñoom moom duñu tabe ma sha allah ñii ñooy ñoo ñoo ñoo ñan ah <laughs> ñii ñooy waa ahlu bayt rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam waaw mu ñëw ne mu ñëw wax abdallah ibn ibn zubayr moom abdallah ibn ja'far ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhum mu ñëw ne abdallah ibn zubayr ne ko in shi'tum bu ngeen bëggee taraktuha lakum mooy det bi ma sa sa baay yoreel ah gis nga sa baay ma yoreel quatre cent mille boo bëggee ma bàyyi ko génn mu ne ko boo bëggee de mooy bor boobu ma bàyyi leen ko mooy ma jéggal leen ko toppatuma dara sa baay fa qaala qaala abdullah saydna abdullah ibn zubayr ne la déedéet non loolu moom duma ko nangu waaw lu gis al karam ala ahli al tatil azaimu waaw ñi ñi am teraanga ñoo xam teraanga waaw Seydina Abdallah ibn Zubayr ah soxla na moos loolu wax dëgg yàlla waaye dana déedéet teggil na ko lii mooy bor bi xool na ne tamit bor la dëgg la ki ko moom nee na bàyyil ma ba man pare naa ngir bàyyi leen ko mais ku tedd mooy xam teraanga te tamit du luñ la jox rek nga jël lépp mu ne ko déedéet ah non non non non te loolu mu def mooy moom dafa porté wu ay doom yoo xam nañ doomu Zubayr ibn al-Awwam yi ni ñu baree loolu mooy kii di seen kilifa di am na Zubayr ñoom dañoo gërëm mu doxal ci alal ji lu ko neex moom moo koy toppatoo boru baayam lu mu ci doxal noonu la moo tax mu mën a jël wax ci seen tur ñoom yépp di kii nee dama ciy teggi six li ma yoreel six mille yi non ah euh, quatre cent mille yi mu ne ko déedéet non non waaw ah, allahu akbar allah <laughs> allah mu ne ko déedéet ah, waaw waaw léegi qaala abdullah abdullah kon ne ko noon ne ko fa in shi'tum ja'altumuha ah sayyidna abdullah ibn ja'far ne ko ah ah boo bëggee comme que bañ nga lii boo bëggee ma bàyyi ngeen boole ko fii ma na in axartum ci ñi ngeen di mujjee fay remboursé man man ngeen boole leen ma foofu mooy man du ma priorité jàpp leen man du man la yore seen baa yore borom bari na yéen a ngi fay man Abdallah ibn Jaafar man ngeen maa yéexe waaw waaw naa barki yàlla ma sha Allah waaw ah non boo bëggee sama wàll mais jee yéexaleen ko waaw waaw ja'altumuha fima tu'akhiruna in akhartum fa qala Abdullah la Seydina Abdallah ibn eh, ibn Zubayr ne ko déedéet ba léegi d'accord ma loolu mooy man comme man daal damay fay affaire yi lu ma ci kii du ma yéexi qaala mu ne ko kon nag fa atu li qita Seydina Abdallah ibn Jaafar ne ko kon raaba gii nga ñu ñu ñëw jox ma ci genn dog dog boo ma ci jox man doy na waaw mooy su domaine bi foo ci seet ne jëlal fii man loolu laay jël doy na ma muy muy li nga xam ne mooy fay na sama bor bi ma sa baay yoreel waaw mu ne ko <laughs> Abdallah qaala Abdallah laka min ha huna ila ha huna waaw ne ko yaa moom fii ba fee mooy benn euh, fii ba fële ci domaine bi yow yaa ko moom jox nañ la ko waaw léegi nag <laughs> kon Abdallah ibn Jaafar noonu la mujjee euh, kii te da ngay gis ne vraiment da leen koo yombal bu doon yi nga xam ne tamit dañ ci xam ne sa mbokku jullit bu nekkee ci difficulté bu ko enfoncé waaw bokkul ak alhamdulilah ñi nga xam dañu yor bor di ci deedeelu di ko bañ a fay te am nañ possibilité fay non da nga xam ne dañoo nekk coono nga xam lool nga woyofal ko ko soit nga ne ko xaaral ba man ko rek bu yow bul bul bul sonal sa bopp. waaye loolu ki ñu koy defal mooy koo xam ne pare na ngir fay mais am na ñoo xam ne o oh, de toute façon même boo leen waxul woon loolu ñoom pare wuñ ngir fay parce que am nañu ko mooy ñu la façon ñu la waxoon dañ lay leb ba pare man nga dund ak ñoom dix ans ñu mel ni dootuñ ci wax yi yàgg wala iyaazu billah léegi kon fa baa Abdullah minha léegi nag kon am na suuf sa domaine alxaaba loo xam ne jox na ci Abdallah ibn Zubayr Abdallah ibn Jaafar radiyallahu anhuma loo xam ne mooy taxaw place u quatre cent mille ya mu yoreloon ya ko baayam yoreloon muy az-Zubayr léegi kon kon quatre cent mille wàññeeku na ci bor <laughs> fa baa Abdullah minha la des nag domaine bi dafa yaatu am na lu ko ci jox mu des lu bari Sayyidina Abdallah ibn Zubayr daal di ciy jaay fa qada anhu daynahu wa awfaa waaw mu jaay ci leen li fay ci yenn ci boram yi mooy Abdallah bële bokk Abdallah bii ah <laughs> Abdallah ibn Zubayr waaw ah daal jaay li nga xamante ne nii mooy benn wàll la des fa qada anhu daynahu wa awfa mu fay ci lenn ci bor yi daal di koy matal waaye wa baqiya minha arba'atu mu daal di ciy des lan kat par wa nisf ak xaaj ba léegi xaaba walla ne comme loolu ko domit la yor ngaa dum domit la yoroon loolu suñu pukk su kër yi ñu am ñu nga naan ay domaine de parc de gij xaw ma ay ah, léegi la nga dégg gaa yi di kas yu mel am na domaine yu rëy yu fa nguur ga bëgg a jox sëriñ daw diw gaa yi di kaas waaw ah, léegi-léegi nag suñu nguur yi tamit kenn xamul seeni mbir waaw suuf soo xam ne ay nit dafa doon nekk di bay di fa sàmm di def lu ne ñu xëy rek parce que daal seen yooyu rek ne sëriñ diw lañ jox fii yëpp loolu it ñun suñu nguur yi daal sincèrement après yow doo man du ma ci mën a àddu parce que xaw ma les tenants et les aboutissants mais daal point d'interrogation daal waaw <laughs> domaine yu mel noonu nag la Seydina Zubayr amoon lu rëy a rëy waaw jox na ci fay na ci Abdallah ibn Jaafar jaay ci yeneen am yoo xamante ne fay li nga xamante ne mooy yenn bor yi waaye mu des suuf sa taxul mu des mu des quatre xaaj et demi waaw ñeenti xaaj genn wàll fa qadima ala Muawiya mu daal di dem ci Seydina Muawiya waaw radiyallahu anhu jamono ji nag nekkul woon ne Seydina Muawiya xalifa la woon xaajagul woon nekk xalifa parce que li Abdallah ibn Jaafar eh, kii Abdallah ibn Zubayr di wax la ci gannaaw eh, ne quatre laa taxaw ca mawsim ba di laaj képp ku yoreel eh, ku Zubayr yoreel dara na nga bu ko defee ma fay la te loolu Seydina Zubayr la trente-six jumaa daa la faatu al ula wala al axira ci 36 keroog jamal boo ci tegee 4 ans 36 37 38 39 40 la 40 loolu nekkuloon xalifa ci la Seydina Ali doon door a génn àddina ginnaaw gi ñu jëlee na Alxasan moo fa newoon kon affaire bi matul loolu voilà Seydina Alxasan moo doon xalifa di muy jëlee xilaafa gi jox ko Seydina Muawiya radiyallahu ta'ala anhu te loolu avant loolu ci diggante 4 ans yooyu ci la Seydina Zubayr fayali kon bu ne fa qadima ala Muawiya ah. mooy mu ñëw ci Seydina Muawiya loolu nekkul ne ci xilaafaam la déedéet waaw Seydina Muawiya nag daa yàgg nekk gouverneur waxoon la fële ca Sham Seydina Omar moo ko fa tegoon waaw ba ba ba ba frère euh, génne àddina moo ko fa teg Ibn Abi Sufyan waaw radiyallahu ta'ala anil jami' nee na ma dem ci Muawiya ma daal ñëw ci Seydina Muawiya waaw léegi wa indahu te ba ba fa demee maa ngi fa fekk Amr ibn Usman doomu Seydina Usman ibn Affan di Amr ibn Usman ah ibn Affan alayhima ridwanu rahim arrahman waaw kon mu ne kon mu ne mu ne tan am na nag doo xam ne dañ ne mais quatre ans yi kay mën naa nekk ne mois Seydina Muawiya moo noon xalifa parce que bu dee après quatre la mooy ci biir quatre ans yi ndax Seydina Hasan moom daa nekk xalifa ay defu at ah. weer la def après bu dindi ko kon loolu mooy mën na nekk ci bi Seydina Muawiya nekkee xalifa loolu it man naa ne voilà loolu it euh, dàquwul que ne bi mu nee xalifa la ndax ci année yooyu booy la quarante ci lañ ko joxe xilaafa gi moom itam kon nag mu ngi kon nag mu ne léegi nag bi ma fa ñëwee fekk fa Amr ibn Usman bi Amr doomi Seydina Usman mi ñu faatoon bu yàggul ba taxoon sax waqaatul jamal bi am ndax ña doon laaj deretam ne fokk ñu jàpp euh, ña ko faat teg leen li yàlla wax Seydina Ali na dañuy xaar ba lool jotale lool voilà mu fekk fa Amr ibn Usman ak wal Munzir ibn Zubayr ak al Munzir ibn Zubayr waaw beneen doomu Seydina Zubayr di al Munzir ibn Zubayr ibn al Awwam mu ne wa ibnu Zam'a ak ibnu Zam'a bi Abdallah ibnu Zam'a ah radiyallahu anhum ñeent ñeent ñii la fa fekk ci Seydina Muawiya ñett ñii la fekk ak Seydina Muawiya ñuy ñeent léegi nag nee na ah, ah léegi nag bi nga xamante ne noonu la demee am na nag ñu ne bon liñ jóge noonu non c'est que Seydina Muawiya kii par yi desoon Abdallah ibn Zubayr li tax mu nekk jamono sey naa Seydina Muawiya parce que dafa bi mu paree dafa séddale mooy wàllam li mu waroon a am ci ci miraasu baayam moom la jël joxe ko faye ci euh, euh, euh, faye ci bor yi léegi nag par yooyu def te mooy ci raaba moom bi Seydina Muawiya nekkee xalifa ci la ñëw ci moom fekk fa ñi loolu yi beneen wax la bu <laughs> ngi loolu la waaye daal lu mu ci man di demee kon mu fekk fa nii léegi nag nee na mu ne ah fa qaala lahu Muawiya sayyidina Muawiya nee na mu ne ko moom Abdallah ibn Zubayr kam quwwimatil ghaaba mooy ñaata ngeen hein compter hein al ghaaba mooy ñaata ngeen ko estimer ñaata la fa des parce que xam na ne am na loo xam ne Abdallah jël na ko ibnu ibnu ibnu Jaafar jox na ko mais la des ak tamit lam ca jaay am na leen lu ci jaay fay ci bor mais la des muy ñeenti xaaj yaak lu dek mais combien vous l'estimez mooy ñaata ngeen yaakaar na lay jar kaw kam qawwimatil ghaaba qaala sayyid Abdallah ne ko ibnu Zubayr radiyallahu anhuma kullu sahmin mi'a mi'at alf waaw waaw kullu sahmin chaque part xam nga ñaata la mi'atu alf cent waaw ñeenti xaaja fa des lu teg xaaj bu nekk cent mille laa ko la lañ lañ lañ ko estimé moom lañ koy jaaye xaala sëy naa kii ne euh, Muawiya radiyallahu am ne ko kam baqiya minha ne ko ñaata paara fa des nee xaala bu ne ko arbaatu ashumin wa nisf waaw ñeenti xaaj moo fa des ak ñeenti xaaj ak ñeenti paar walla ak lu teg moo fa des waaw kon léegi mu xam kon paari ñaata la waaw ñaata ñaata ngeen estimé raaba mu wax ko ne ko paar bu nekk cent mille mu ne ko ñaata paar a fa des mu ne ko quatre paar xaaj ak xaaj mu ñeenti paar ak xaaj ñoo fa des te xaaj bu nekk cent mille la <laughs> mu ne fa qaala al Munzir ibn Zubayr al Munzir di sama frère ibn Zubayr ibn al ma ma fa fekk man Abdallah ne qad axadtu minha sahman bi ma'ati alf na ko man jël naa ci comme que ñeenti paar ak lu des moom ci miraas mi la bokk mais fii fay bor baay ma des léegi nag ñi nga xam ne ñoo des ñi nga xam ne ñoo mujjee wax sànk ne non c'est que euh, euh, Abdallah ibn Zubayr dafa fay bor yépp côté li mu waroon am ci miraasu baayam moom moom la garde woon alxaaba moom la ñëw di jaay nii bi Seydina Muawiya nekkee fii mu laaj ko ko frère bi jënd ci waaw frère bi ne man de waaye tamit am na leneen même bu de ñeneen ñi wax mooy am miraas aayawuñu kenn ci ñi bokk ci miraas mi am lu mu jënd ci mbir mi comme ñu ne suñu kër ba suñu baay bi amoon na terrain fenn terrain boobu nag dañ koy jaay mais bu boobaa kenn du ko def jaay de complaisance manuñu ne comme que ko bëgg jënd ci kër gi la bokk kon dañ koy jaay loo xamante ne nii du du prix marché bi déedéet amu ngeen ci droit la wax parce que bu boobaa bi ngeen am ak ñenn ñu ngeen ñu ngeen ñu ngeen fenn dañuy jëlee expert. ñoo xam ne ñu wóor ñu def estimation terrain bi ñu ne ah terrain bi de ca conki sil la nekk waaw ca Casamance ci quartier sàngam ñu woo ay experts yoo xam ne xam nañu lu jëm ci wàllu kër ak njaayum kër ku ci nekk nag ñoom du ñu gise du ñu yëgante ku nekk def estimation ne kër gii de fekk ci marché bi toll ak emplacement am ak yooyu dix millions lay jar kii wax lool waaw keneen ki ne huit millions bu boobaa du ñu mën a kii dañuy jëlaat keneen beneen expert boo xam ne mooy ñëw moom yëgul dara lu xew bu ñëwee d'accord ne dix millions ñu ne kon dix millions lay jar ndax moo d'accord kii bu dee daal d'accord huit millions ñu ne huit millions bu dee neuf millions lay wax ñu xaaj mbir mi ci ci ci foofu la waaw kon affaire baa mais duñ ñëw naan parce que ci kër gi la bokk nañu ko wàññi parce que bu boobaa am na ñoo xam ne ay gone lañu bokk ci miraas mi yéen a ngi leen di toll. parce que amuñu décision ci mbir ngeen jaayu ngeen ko prix marché bi ngeen jaay ko parce que seen frère bi bokk ci yéen moo ko bëgg jënd ngeen wàññi prix bi ngir naan da ngeen dawal yërmande loolu du yërmande yërmande mooy ngeen teg ko ni prix bi jar moom bu doon moo koy jënd wala doxalin ñoo ci yem sekk loolu am na loolu mën nekk. man ne ah non saa yi ci miraas mi la bokkoon mënu cee jënd dara déedéet déedéet mën na cee jënd kay ah bien sûr te loolu moom la al-Mundhir ibn Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu def parce que dafa jënd ci paar yi ñeenti paar yi def bi magam ji bu mënul woon a nekk sa ay saxaaba la ñu ah ñii lii ñoom ñëpp ay saxaaba la konante ba Seydina Muawiya ne ah, ah, ah, attention yow al-Mundhir ba mu des doomu Seydina Usmaan bi Seydina doomu Seydina Usmaan du saxaaba Amr ibn Usmaan waaye taabi'i la borom xam-xam la bu mag bu doon ne manu la ne Seydina Abdallah ibn Zubayr ci boppam dina dina mag euh, frère am bi mais al-Munzir du saxaaba voilà euh, ñi ciy saxaaba mooy kan Abdallah ibn Zubayr Muawiya ak ki nga xamante ni mooy Abdallah ibn Zama ñii ñooy saxaaba te bu bu dagarul woon ku ci nekk ci ñoom nañ leen doo lii man da nekk waaw léegi kon al ne. axadtu minha sahman bi mi'ati alf ne ko waaw comme que loolu la kon man jël naa ci ñeenti paar yooyu ci def ak lu xaaj comme que nee nga paar bu nekk mi'atu alf la cent mille la man jël naa benn paar bi léegi jënd naa ko cent mille laa lay jox jox naa la ko aywa wa qaala Amr ibn Usman kanta Amr di doomu Seydina Usman radiyallahu ta'ala anhuma ah moom mu ne qad axadtu minha sahman bi mi'ati alf man jël naa ci beneen part man tamit benn part comme li al-Munzir jël cent mille wa qaala ibnu Zam'a Abdullah ibnu Zam'a radiyallahu anhu mu ne qad axadtu minha sahman bi mi'ati alf jël naa ci benn part ci cent mille kon nga am lan ñetti part dem na mu def benn part ak xaaj kan moo waxu Seydina Muawiya ci def ñeent lañ moo ci fa qaala Muawiyatu Seydina Muawiya ibn Abi Sufyaan radiyallahu anhu ba ne kam baqi <laughs> mu ne Abdallah waaye léegi lu des comme ko ñii sama toogaan kat ñii ma toogal ku ci nekk ci ñoom am nga loo jël léegi ñaataa ci des qaala Abdallah ne ko sahmun wa nisfu sahm ne ko sahmun benn paara fa des benn wàll benn xaaj wa nisfu ak lu tollu ak xaajam sahm mooy une part et ci des benn paar ak lu xaaja ci des fa qaala Seydina Muawiya nee na qad axadtuhu bi xamsiina wa mi'ati alf waaw jël naa ko ci bi xamsiina xamsiina mooy cinquante wa mi'ati alf ak cent mille waaw comme que cent mille mooy par par lungu kon buñ ko xaajee ci digg bi kay mooy cinquante ah lay doon cinquante plus cinquante muy cent léegi comme que benn paar ak xaaja ci des jël naa ko cent cinquante mil waaw <laughs> waaw kon Seydina Muawiya jënd la des cent cinquante mille waaw kon nag mu ngi doonale lii la ko jaaye Allah kon gis nga li mu ko far jaaye ak la ko Seydina Zubayr jëndoon neewoon na wax kaana Zubayru qad ishtara bi sab'iina wa mi'ati alf cent soixante-dix mille la ko jëndoon xoola woow li mu ko jaaye ndax barke bu borom bi defal koo xam ne dëgg nga kat ghazi la xarekat la war nañ ñëw ci Seydina euh, al imaam al moo soloo xadiis bi pour léegi moom kesee ko soloo keneen soloowu ko <laughs> voilà bunt bi mu ko indi waaw barke bu borom bi di defal barke ki nga xam ne dafa dem to xare ji ngir yàlla te yàlla tax la ko fa yàllay jox ci màng ni ko borom bi di barkeele cent soixante-dix mille la ko jaay woon xoolal li mu ko jaay quatre jox na ci Seydina Abdallah ibn Jaafar moom ci boppam am na ñu jaay ba fay ci yeneen bor ba pare lii ci des quatre parts et mu jaay ko lan cent deux cent trois cent quatre cent cinquante mille alors que baayam lan la ko jëndoon ah cent soixante dix cent soixante dix mille la ko jëndoon moom mu jaay ko quatre cent cinquante mille génnewoo ci génne bokku ci taar ba nga jox Seydina Abdallah ibn Jaafar boo newoo ci yeneen yax sax yam jaay ne fay naa ci ay bor ñu <laughs> sama bàyyi alors kon gis nga barke bi borom bi di defal koo xam ne danga ngaa bàyyee sa xol waaw inna allaha la yudi'u ajra al muhsinin borom bi nee nañu du du sànq payuk ña nga xam ne ñoo rafetal waaw kon nii la ko jaaye waaw léegi fa qaala léegi Seydina Abdallah euh, kii Seydina Muawiya ne kon jël na loolu cent cinquante mille qaala fa baa Abdullah ibn Ja'far nasibahu min Muawiya Seydina Muawiya nag dafa wëggoon beneen partie mooy bi Abdullah ibn Ja'far Seydina Abdullah ibn Ja'far radiyallahu anhu mi nga xam ne moom ba mu ñëwee ne leen man bu leen neexee ma bàyyi leen bor mu ne ko déedéet Abdullah ibn Zubayr ne ko maa bañ mu ne ko waa kon mu jël leen ma man gaaw mu ne ko doo ci raaba gii lañ lay jox mu ne ko waa bu leen neexee ngeen jox ma mu ne ko fii ba fële gërëm nga mu ne waaw mu ne foofu yaa moom muy sa bor bi nga yore loon xamante ne ah moom mooy euh, quatre cent mille yi nga xam ne moom la ma sa bàyyi de Zubayr ibn al-Awwam yore loon ma Abdallah ibn Jaafar ibn Abi Talib radiyallahu anhu léegi Abdallah ibn Jaafar paaram yooyu mu am mu jaay ko Muawiya <laughs> mu ne wa ba Abdullah ibn Jaafar mais gis nga Allahu akbar radiyallahu anhuma mu jaay nasiibahu paaram yam am ca xaaba ca suufu sama baay jooju lañ ko ca jox ca domaine ba min mu jaay bi sitti alf six cent mille parce daa bari moom ñaata la ko bàyyi kii yoraloon quatre cent mille wa lahu fa ataahu Abdullah ibn Ja'far lahu ala Zubayr arba'u la ko mu jaayaat ko moom amee ci six fa baa wa baa Abdullah ibn Ja'far nasiibahu min Mu'awiya radiyallahu anhum bi sitti mi'ati alf kon mu am bénéfice su deux cent mille après lool moom it lu tax dafa dëggu ba pare pare ngir mbokkam mu nekk ci ci difficulté mu bàyyil ko lépp sax borom bi faye ko wala moom yoroon mu gis koo xam ne pare na jënd ko lu loo xam ne bor ba mu bàyyi woon ba bañ ko yoree loon loo xam ne un tiers euh, non non xaaju quatre cent mille la woon quatre cent mille la ko Seydina la yor la ko Seydina Zubayr ibn Awwam yoraloon wa Abdullah ibn Ja'far mu jaayee suuf si six cent mille mooy am na deux cent mille de bénéfice am ci suuf si nga xam ne moom lañ ko fay. ci borom ba ko Seydina Zubayru yoraloon ndax lan jëfam ju rafet moom la jëm def borom bi ko mu gis koo xam ne pare na ngir jënd ko ci lii di Seydina Muawiya radiyallahu anhum wa ardaahum Allah <laughs> mu ne fa lamma faraga ibnu Zubayr min qadaa'i dayni bi nga xam ne nag ci la Seydina Zubayr daal di pare ci fay li nga xamante ne nii mooy bor bi waaw bi mu ci paree qaala doom yi ñoo xam ne ah bor yi ñoo xam moom ah suñu mag ji de Abdallah ibn Zubayr fay na ko taxaw na ci ba fay ko waaw lii itam lu am solo nga boo magee ci famille xew-xew bu toll noonu seen waajur wu jigéen wala wu góor génn àddina nga war faa nekk toppatoo waroo nekk koo xam ne dangay ngay far côté bi nga xam ne parce que daa bari ay doo ay ay ay ay ay ay co-épouse Seydina Zubayr ñeenti soxna la yor. ah nekkul woon yow ñëwoo ne man daal sama côté yaay sama waa kër yaay comme ni nga xam ne noonu lañ ñu Iblis divisé ñun waaw ñu tuuti ñoo ci mucc ci ñun ñun les wolof waaw miraas day am au lieu ñu ñu seen baay moo génn àddina au lieu ñu xam ne ñépp la ba la kenn lañ moo ñu boole te moo tax ñuy miraas muy suñu baay Iblis def ñu daal di tàqale ko def ay pàcc ci par kër nday kër nday kii ne ki ngeen bokkal nday yéen ngeen defu groupe ñeneen ñi bokkal nday ak ñeneen ñu defu groupe léegi nag ñu nekk ay camps opposés yu jàpp yu jàmmaar wa bu ñu nekkee ci biti nag ku nekk di wan na ñoom ñépp ànd te bu ñu weetee ñu ku nekk ca fa nga nekk ñeen a ngi dal ci ñeneen ñi di xool walla di leen ñañ ñi di wax lu mel ni xame ci seen xab wal iyaazu billah wal iyaazu billah dagaate kër gi ci kër nday ñii seen waa kër nday waa kër loolu bokkul ci miraas miraas xamul kër nday loolu jaahileetun jahlaal amul benn part ci miraas soo xam ne dañ naan waa kër nday ñoo am lii waa kër nday sàngam ñoo am lii déedéet doomi paa bi ngeen wala bu ngeen doom jeex na yéen ñépp ci yam góor te yam ñaar jigéen am benn jeex na mais duñu ko def gis nga Seydina Abdallah ibn Zubayr ni mu taxawee waaw te Sayyidatu Asma xam nga seen Zubayr da koo da koo fasawoon après am nañu ne da koo da koo jëlaat bi muy génn àddina fekk na mu nekkaat ci ay bu ñu nekkaat waaye fasawoon na ko ba am yeneen doom ci li ñu la waxoon ci jotaay bii ñu génn soxnaam yi ak ku nekk yan doom nga am moom neewul ne ah man daal sawaay ñii ñooy sama kër nday ma leen di faral ñeneen ñi sama yoon newu ci déedéet dafa taxaw ku mat li mu doon. taxaw ndénkaane baayam bi daal di digale la borom bi ginnaaw bala ngeen séddale miraas yi xool leen testament bam defoon waaye aw dayn dayn waaw dana wasiya ba pare waaye yonent may sa sa dana jiitu moom mi leeral alquran bor mooy jiitu wasiya bala ngeen di doxal benn testament na bor yëpp payu Seydina Zuhayr Abdallah radiyallahu anhu daal di koy taxaw kon ku nekk ci ñun noonu nga war a doxale mais nekk fi waaw yow daal fi baax yëpp nga bëgg ko jël ak sa sa kër nday comme ni ñuy wax te loolu amul ci miraas ba pare ngeen ut nag ay armée d'avocats wala yooyu nekk benn côté ngir di dal ci ñeneen ñi comme ñu ko waxee woon wala yaa billah addina la alalu addina la. ñenn ñi yoo ñaan ci symbolique parce këru baay père bi paa bi la war ak yooyu mais ma yow bu la ci loolu la rek baal te yàlla tax waaw boo bokkee ci ñi nga xam ne sa baay yi mooy tax sa miraasum baay jag